Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul at'ima baabu sayd an abi Sa'labata al-Xushaniyyi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam innaa bi ardi qawmin ahli kitaab afana'kulu fii aaniyatihim wa fi ardin asiidu bi qawsi wa bi kalbi alladhi laysa bi mu'allam wa bi kalbi al-mu'allam famaa yasluhu lii qaala sallallahu alayhi wa sallam amma maa dhakarta ya'ni min aaniyati ahli al-kitaab fa in wajadtum ghayrahaa falaa ta'kuluu fiihaa wa in lam tajiduu faghsiluuhaa wa kuluu fiihaa wa maa sidta biqawsika fadakarta isma allahi alayhi fakul wa maa sidta bikalbika almuallami fadakarta isma allahi alayhi fakul wa maa sidta bikalbika ghayri almuallami fa adrakta zakaatahu fakul kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy indi buntu bu njëkk waxoon nañ ne téere bii di la kitaabul ma ñaari buntu képp la ciy def muy buntu bii nag mooy buntu numéro soixante et un muy juróom benn fukk benn ginnaaw ba ñu tàmbalee téere bi ba léegi mu ne baabu soyd mu ne baabu buntu ak di am rëbb mooy ak rëbb wala buntu bu rëbb li jëm ci wàllu la chasse wala mu ngi noonu le mu ciy tàmbale xadiis bi njëkk muy xadiis numéro trois cent quatre-vingt-neuf ñetti téeméer ak juróom ñett fukk juróom ñeent mu an abi Sa'laba mu koy jële ci saxaaba bu tudd abi Sa'laba gisoon nañ ah xadiisam fan yee nee radiyallahu taala an al-Xushani radiyallahu anhu annahu qaala mu ataytu man de damaa dikkal rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi fa qultu ma ko ya rasulallah ma ko yow ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam inna ñun de bi ardi qawmin ahli kitab ñun de dañoo nekk suufu ay nit ñoo xamante ne nii ci les gens du livre lañ ay nit ñoo xam ne dañ leen a joxoon téere mooy ci rawatina surtout foofu ñu ne woon chrétiens yi ñoo ko ëppoon ndax ñoom bilaadu Sham lañ ne woon waaye it Sham ku wax Sham xam ne yahuud ya tamit ñu nga fa woon léegi nag mu ne ñun dañoo nekk daal suuf yoo xamante ne ay nit ñoo xamante ne ñoom lañ dëkkal suufu ñoo xamante ne nii ñoom de joxoon nañ leen ay téere léegi nag afanakulu fi aniyatihim ndax mën nañoo lekk ci seen ndab yi ñun jullit ñi wa fi ardin lool benn laaj la beneen wa fi ardin te dañoo nekk ci benn suuf soo xam ne ñun fa ñu dëkke asiidu man mii damay rëbbe bi qawsi ci sama ark mooy li nga xam ne sama flèche yii moom laay rëbbee wa bi kalbi alladhi laysa muallam damay rëbbe tamit di di di dimbalikoo di rëbb ci rëbb mi ci sama xaj bi nga xam ne laysa nekkut bi muallam kenn jàngalu ko mooy dressé wuñu ko wa bi kalbi waaye damay rëbbëg sama beneen xaj boo xamante ne nii al muallam moom moom rëbb moom dressé nañ ko jàngal nañ ko mooy benn xaj bi kenn jàngalu ko dara beneen xaj bi ma yor nag boobu jàngal nañu ko fama yasluhu li lan moo yëwén ci man ci lii de allahu akbar voilà léegi ta moom saam la doon jóge ah <laughs> mooy saam përe ca siri gu man ga foofu la doon jóge di ñëw yonent bi alayhi salatu wassalam moom seydina abu sa'labat al-xushani radiyallahu anhu qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko amma ma zakart ndaal li nga xamante ne moom lu tudd yaani mu ngi ci jublu min aniyati ahlil kitaab ci ndabu ñi nga xamante ne nii dañ leen a joxoon téere ci lu jiitu ñoo ñële léegi mu ne noom fa ida ci seen ndab yooyee fa ida wajadtum ghayraha boo trouvé bu ngeen dajee yeneen ni ndab yu dut yooyu seen yos ñoom fala ta'kulu fiha bu leen ci lekk fekk yéen a ngi am yeneen ni ndab yoo xamante ne nii moom di ngeen ci mën a lekk lekk leen ci yeneen ndab mais bu leen lekk ci seen i ndam jom mu ne kon bu leen ci lekk de waaye nag wa in lam tajidu bu dee nag daju ngeen te trouvé wu ngeen yeneen ndab yu dul ñoom seeni ndab ñoom ñu ngeen dëkkal di ay chrétien wa ki yahud ñooñu farsiluha na ngeen ko raxas wakulu mooy bala ngeen see lekk yi na ngeen ko raxas fii fiha te ngeen lekk ci léegi nag kon laaj tontu bu njëkk baa ngoog li jëm ci wàllu ndabi waa ahlul kitab léegi nag mu ñëw nag ci lu jëm ci wàllu rëbb mi te loolu mooy shahid ci buntu bii nii moo tax mën di ko fi mun a wama sitta kanta li nga xamante ne ndaal li nga xamante ne nii rëbb danga ko bi qawsika ak sa arc ak sa flèche yi fa zakarta nga daal di ci tudd ismallahi turu yàlla tabaraka wa taala alayhi ca la ngay rëbb loolu nag boo ko defee nga jàpp fa kul lool nang ko lekk wama sitta mooy li nga rëbb sa flèche daal di koy tudd turu yàlla ah bismillah rek taw yi bàyyi mu dem daal di dal bi par exemple nga ñëw fekk bu faatu waaw loolu fa kul na nga ko lekk wama sitta kanta li nga xamante ne nii moom daal di nga koy rëbde bi kal bi ka jàppandeel jàppandeel jaar à travers par l'intermédiaire eh, sukkandikoo ci sa xaj bi nga xam ne lam mooy bi nga xam ne danga ko jàngal fa zakarta waaye ba nga ko yónni comme bobi bu dee bobi nga ne ko bobi zub waaw bu dee zub bismillah boobi rek bi daw fa zakarta ismallah mu tura fa zakarta nga tudd ismallahi turu yàlla alayhi ca kawam ba muy dem fa kul bu demee jàpp moom fa kul na ko lekk wama sibta kanta li nga xam ne moom ngërëb bi kal bi ka ci sax euh, xaj muy ñetteelu laaj baa ngi ñetteeru tontu kanta li ngërëb bi kal bi ka ci sax xaj ghayril muallam bi nga xam ne kenn dressé wu ko xamaluñ ko dara jàngaluñ ko fa adrakta zakatahu nga ñëw moom mu jàpp waaye nag la mu jàpp mooy rëbb ma deewagul voilà nga ñëw fekk ko mu defee dund voilà mu ne bu boobaa yow da ngaa ndab nit ak ak rendem mooy yow bo boo boo ñëwee da ngay bàyyi xaj ba boo ko bàyyee mu mu mu jekkali ko mooy loolu médd la mooy yow nga ñëw ndab xaj bi nga xam ne jàngaloo ko ba nga ko yónnee sax ne ci bismillah mu dem loolu dara parce xaj bi ñu jàngalul bu jàppee loolu rëbb mi du baax voilà loolu la koy wax moo tax mu ne ko boo ñëwee fekk la mu jàpp dese na ak dund mooy boobu danga koy rendil sa bopp comme ni ñuy def xar yeeg ganaar yeeg yooyu ngay def voilà léegi mooy loolu xaj bi jàpp na du doy parce que xaj moom de toute façon boo boo fi xoole woon ba faatu moom médd la parce que moom kenn jàngalu ko voilà koo tax mu ne fa at rak sa nga dab zakata wu ak rendem ba rendil ko sa bopp kon nag bu boobaa fukkul na nga ko lekk léegi al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci beneen xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk mu ne an Hammaam ibn al-Haaris rahimahullahu an Adiy ibn Haatim radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inni ursilu al-kilaaba al-mu'allama fayumsikna alayya wa adhkuru isma Allah faqaala sallallahu alayhi wa sallam idaa arsalta kalbaka almuallam wa dakarta isma allahi fakul maa amsaka alayk qultu wa in qatalna qaala sallallahu alayhi wa sallam wa in qatalna maa lam yashrakhaa kalbun laysa minhaa qultu lahu fa inni armii bil mi'raadi as-sayda fa usiib faqaala sallallahu alayhi wa sallam idaa ramayta bilmi'raabi faxazaqa fakulhu wa in asaabahu bi'ardin falaa ta'kulhu kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy wax ci ñaareelu xadiis bi ci buntu bii nii mu ne an an an Hammaam mu ngi jëli ci ku ñu naan Hammaam ibni di doomi al Haaris ku ñuy wax Haaris rahimahullah taalibi la woon ci sahaaba yi radiyallahu anhu an adi mu jële ci sahaaba bi nga xam ne mooy adi ibni di doomi haatimin di doomi haatim mu tabema woon an sahaaba la woon moom adi mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qultu damaa wax ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni ursilul kilaab ne ko mankat kat damay yónni li nga xam ne mooy sama xaj yi al muallama yi nga xam ne dañ leen a dressé dañ leen a jàngal am rëbb wan leen ni ñuy rëbb bañ def ko ba ba ni nga xam ne ba ñu man ko dressé leen sama xaj yooyu dama leen di yónni bu may rëbb na leen comme li ñu waxoon zup ñu daal di dem bismillah léegi nag comme que moom xamu ci woon yooyu dafa ñëw di laaj yonent bi alayhi salaam moom daal nañ ko doon defe ñoom seenu gox foofale ca ca ca waa Tayyif moom daal noonu la ko doon defee arab yi en général léegi nag mu ne man damay yónni sama xaj yi nga xam ne dañ leen a dressé jàngal leen fa yum sikk na ñu dem jàpp alayya jàppal ma la ma leen yónni rëbb ma wa azkur ismallahi ma daal di tudd turu yàlla ci ba ma leen di yónni léegi nag loolu mooy ab laaj la mooy est ce baax na fa qaal yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko ida arsalta kalbaka al muallam bu dee ne yónni nga kalbaka sa xaj al muallama bi nga xam ne da nga koo jàngal xamal ko daal di koy dressé wa zakartasmallah laahi bismillah alhamdulillah wa zakarta nga tudd ismallahi turu yàlla mooy ba nga koy yónni mooy li ñu waxoon da nga naan bismillah rek mu daal di daw yónni ko mu daw waaye boo ko tuddul moom ñëdd la moo ne wa zakarta nga tudd ismallahi turu yàlla fa kul bu demee jàpp hmm? mu ne ko fa kul na nga lekk lan maa am saka alayka lam la jàppal ci yow baray ko nga ñëw fekk mu jàppal la rëbb ma loolu man nga koo lekk kultu nee na man adi radiyallahu anhu ma ne ko waa mais wa in qatalna waaw mooy xam nga dak koo waxe ni affaire bi xaw xaw xaw la leer <laughs> man danaa ñëw jaar ci affaire bi <laughs> mu ne ko mais même bu dee xaj bi daa dem jàpp affaire bi way xatal la même bu dee xaj yi bañ demee jàpp rëbb mi dañ koo faat ah xaal yeneen i wàllu saa saa ne ko waaw wa in xatal na même bu dee faat nañu ko waaw loolu la. <laughs> loolu laa jublu sax ci wax ji mooy bu dee lam la jàppal fekk moom dafa faat sinon bu dee am rëbb la mooy li ñu wax tànk ci bële même bi nga jàngal la bu dee dafa jàpp rëbb mi mais rëbb mi bi nga ñëwee bi xar mi wala bëy yooyu naan xar mi xar kenn du ko rëbb mooy yii rëbb ci àll bi voilà comme comme comme fasu ximaaru wash comme zèbre yooyu noonu nga jàpp ko xaj bi daw daal di la koy jàppal nga ñëw fekk gaañoogul même xaj boobu yow jàngal nga ko xaj mooy doo bàyyi noonu mooy yow da koy da nga koy rendi voilà parce que lu tax parce que yow agsi nga jamono joo xamante ne nii mooy dox boo ko boo ko fa bàyyee noonu mën naa mën naa sax bañ a faat voilà te boobu mooy yow jot nga ko léegi nag mu ne nag léegi nag fii mu ne ko wa in waaw bu bu dee dafa faat sax waaw ndax moom dana ko waaw mais bu dee ñoom dañoo jàpp sax affaire bi faat mu ne ko waaw wa in qatal na même bu dee dañ koo faat maalam a condition maalam rek yashrakha à condition que à charte que moom daal diwul bokk ak moom ba muy jàpp rëbb ma kalbun laysa minha yeneen xaj yoo xam ne bokkul ak sa xaj yi nga yónnee bu dee da ngaa ñëw fekk say xaj ak yeneen xaj ñu jàppandoo am rëbb nga ñëw rek tëll rek gis leen ah bu boobaa mu ne ko déedéet waaw boobu moom bu ko lekk parce que xamoo ban moo ko ci faat moo tax mu ne qultu lahu ma ne ko fa inni léegi nag mu jàll ci beneen laaj qultu ma ne ko lahu ñeel ko fa inni man armi damay sànni bil mi'rad sayda damay sànni sama yat wi nga xam ne genre ab xeej la boo xam ne daa am lu ñaw ci ci ca ci cat bi boo xam ne mën nañ ci rëbbe nga xam ne boo ko sànneef xeej mën na ko jam mën na ko jam ci ñaw mën na jam bu boobaa moom am rëbb la léegi nag suuf ko yat wi day diis léegi-léegi dañ koy sànni mooy euh, wet bi mooy côté yi ñooy dal euh, gibier bi wala rëbb mi tël mu ne kël voilà loolu mooy almiraad mooy li ngi lu diis lañ koy dóor walla aw yat nga xam ne xeej bi day rëy wala yow yow si fi nga def sa flèche bi dafa rëy ngandum kii la nga sànni ko bi ñu ko sànnee nag suuf ko yow du fi yow moo ko dal moo ko jam waaye wet gi moo ko ne kër waaye yow rek mun a rës daal di daanu léegi nag loolu lay wax ne nag kon fa ne ko fay nii man armi damay sànni bil mi'rab ci wet gi mooy sama yat yi nga xam ne wet gi laay sànni as-sayda li nga xamante ne am rëbb la fa usib mu daal di koy laal léegi nag fa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko daal di jam bi daal di laal mbir ma idaa ramayta boo sànnee bil mi'raadi ci sa yat wu diis woo wële te mu am foo xamante ne nii dafa am sa cat walu ñaw foo xam ne man nga cee rëbde fa xasaka fekk mu mu mu jam affaire bi mooy sa ñaw daal di dugg ci ci ci mi daal di koy raye noonu dugg ci noonu noonu ah, dale ko noonu mooy dugg ci biir jam ko fa kul waaw mu ne ko lool man nga koo lekk waaye wa in asaabahu bi ardin waaye bu dee euh, euh, largeur euh, mooy mooy mooy mooy yat wee ko dal mooy du fi jam fi fi ñaw moo ko dal waaye yat wee na ko tël mu daanu ah rek mu ne këlëb fala ta'kulhu mu ne lekk parce que loolu mawquza la voilà wala mawquz ko xawas la mooy yi nga xam ne la alxuraan di wax naan yi nga xam ne dañ leen a dóor ñu faatu voilà loolu day xara ko ko lekk waaw kon nag mu ngi ne dañ leen a kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent quatre-vingt-onze ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn mu ne wa xadiisu Sha'bi an Adiy radiyallahu anhuma nahwu wa fiihi illaa an ya'kula al-kalb fa in akala falaa ta'kul fa inni axaafu an yakuuna innamaa amsaka alaa nafsihi wa in xaalatahaa kilaabun min ghayrihaa falaa takul fa innamaa sammayta alaa kalbika wa lam tusammi alaa ghayrihi wa fi ida arsalta kalbaka almukallaba fadkur isma allah fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadbah wa in adraktahu qad qatala walam yakul minhu fa kul fa inna axda alkalbi zakatuh fa inna axda alkalbi zakatuh wa fihi ayda ida ramayta bisahmika fadkur isma allah wa fihi fa in gaaba anka yawman aw yawmayn wa fi riwaya alyawmayni wathalaatha falam tajid fiihi illaa athara sahmika fakul in shi'ta fa in wajadtahu ghariqan fi lmaa'i falaa ta'kul fa innaka laa tadri lmaa'u qatalahu aw sahmuk kon al'imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadis bi ba léegi ci xadisu Seydina Adi xam nga bee biñ jógee dañ ne Hammaam ibn al-Haaris moo ko jëlee ci moom bii nag al imaam ash-Sha'bi te mooy gën a siiw ci euh, solo hadith yi ci ki nga xam ne mooy Seydina Adi ibn Haatim muy Abu Amr ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala taalibe la woon ci saxaaba yi moo tax al imaam Abdul Ghani mu ne moom mii da koo def numéro 391 mu ne wa hadithu Sha'bi mu ne hadithu al imaam ash-Sha'bi nag rahimahullah an Adi mu jëla ko ci Seydina Adi moo tax ma ne radiyallahu anhu maana Seydina Adi ak kële Seydina ash-Sha'bi mooy dañoo euh, taxlib Seydina Adi ci moom voilà sinon Seydina euh, euh, kii nu mu tudd ash-Sha'bi moom dong la ci sahaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon hadiisu Sha'bi bi mu jëlee ci al imaamu Adi rahimahullahu wa radiya anhu nahwu bu mel ni hadiisu Hammaam bii la wa fiihi ta nekk na ca biir ta yenn yi nii développé fii <laughs> leeraloon nañ ko sànq illaa ba mu des mu ne ko sa rëbb moom illaa an yàqula mooy boo yónnee sa xaj bi nga dem fekk mu jàpp mu ne ko nag ba mu des illaa an yà mooy nga jàngal voilà illaa an yàqulal kal ba mu des bu dee da fekk xaj bi ñëw dëgg la jàngal nga ko dressé nga ko ba nga koy yónni nga bismillah xaj bi dem jàppal la waaye suuf que da ñëw fekk xaj bi jàpp la nga xam ne mooy rëbb mi ba pare commencé di ko lekk nga ñëw commencé mu commencé di lekk denn côté bi léegi nag mu ne moom la naan ko illaa an yàqul al kalb ba mu des ne xaj bi daa commencé lekk waaw fa in akala fala taakul bu dee da ngaa ñëw gis ko mu ciy lekk fala taakul yow bu ko lekk voilà yow bu lekk ci ci rëbb moom de jeex na voilà léegi yow am mooy daganatu la fa inni ndax man bu boobaa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam axaafu damay ragal an yakuna mu nekk kene innama li am ba des mooy xaj ba amsaka ala nafsi moom dafa jàppal boppam la jàppal rëbb mi mais pas yow wa in xaalataha beneen beneen kaa wa in xaalataha bu dee nag da ngaa ñëw fekk xam nga fële waxoon na ko wa in qatal na maalam yashrakha kalbun laysa minha léegi loolu lay gën a leeral fii ci hadiisu Seydina Ash-Sha'bi bi mu ne wa in xaalataha kilab bu dee ne dafa dafa dafa dafa ànd ak moom jaxasoog say xaj wala xaj ya nga yónni kilaabun min ghayriha yoo xam ne yeneen xaj yu bokkul ak xaj yi nga xam ne yaa leen moom dressé leen jàngal leen ne bismillah daw rek ñu daw topp mbir mi mën ma daw ñu laqatu rek nga jekk yow ëgsi gis fa yeneeni xaj yu bokkul ak yow xaj say xaji bopp walla min ghayriha yu bokkul ak say xaj ah ñoom ñépp ñu sëg ci rëbb mi jàpp ko yow falaa takkul bul lekk ndax fa innama lu tax yonent ma lay saa fa innama ndax tat li am ba def mooy yow nii sam mayta adi da ngaa tuddal li bu dee adi nag mooy ñépp li mooy acte bi ba ilaa yawmi diina tous les nañ xam affaire yi ah loolu la fiy jariñ bi sinon pour lan la day dafa nekk sëy naa daal la ñuy wax après c'est fini quoi ñu ci des concerné wu leen <laughs> waaw yow mais ñun damaa foog ne dañoo am problème de kon nag fa innama sa mayta ndax li am ba des mooy yow da ngaa tuddal képp ala kalbika turub yàlla ba nga tudd ismallah boo bële ah ne bismillah ci sa xaj kese sa kese nga ko waxoon waaw léegi nag mooy waxoo ko woon ci ñi walam tusammi te tuddoo woon bismillah ala ghayrihi lu dul sa xaj bi voilà sa xaj bi kese nga tuddoon ne bismillah mu def léegi comme que da ñëw gis ñoom moom mu jàpp waaye da nga faa fekk yeneen xaj yoo xam ne yow moomoo leen kon xaj yooyu yow tuddoo ñoom bismillah kon nag amoo droit bi ci lekk bu boobaa c'est fini mu léegi nag mu ne wa fiihi nekk na ci hadiisu Sha'bi bi ba léegi rahimahullah idaa arsalta kalbakal mukallab bu dee ne jaal di ngay yónni kalbaka sa xaj al mukallab benn la mooy mukallabiina ba suñu boroom di wax mooy boo xam ne da ngeen koo jàngal tuallimu tuallimuhunna mimma allamakumullah voilà bi nga xam ne da nga koo dressé daal di koy daal di koy yar daal di koy jàngal xamal ko ni ñuy rëbbe loolu lay wax mu ne fazkur ismallah boo ko yónnee na nga ci tudd turu yàlla de jàngal xaj bi dressé ko kese doyu voilà déedéet xamal ko rëbb kese déedéet mënoo ñëw rek sànni ko noonu boyal ko mu dem jàpp déedéet ba nga koy sànni ba nga koy yónni dafa war a wax dangaa war a wax bismillah boo ci waxul bismillah du baax moo tax mu ne ko boo yónnee yebal kalbaka sa xaj almukallaba bi nga xam ne jàngal nga ko dressé ko daal di koy yar fazkur fazkur ismallah na tudd turu yàlla ba nga koy yónni de ba moo tax nag bu boobaa fa in amsaka alayka bu la jàppalee fa adraktahu waaye bu la jàppalee rëbb mi moom lañ doon wax ne waxoon nañ ko ci hadis bi leesu <laughs> wax nañ ba àgg ba daal di koy waxaale léegi nag mu ne moom eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko ah fa in amsaka alayka bu la jàppalee wa fa adraktahu hayyan waaye rëbb moom a jàppal da ngaa ñëw fekk muy dund mooy faatoogul lool la la ne fasbahu bu boobaa yow nang ko rendi comme ni ñuy def xar ndax manoo ko bàyyi loolu naan bon xaj bi jàppal na ma naa toog xaar mooy doote ñëw fekk mu am dund du waxoon nañ ko sànq si voilà mu amul dund yow nga ñëw fekk xaj bi moom rëbb mi faatuwul yow yaa koy rendil sa bopp moom la naan ko fasbahu kon nang ko rendi de wa in adraktahu bu dee nag da ngaa daf rëbb mi hmm, kat katala mooy xaj bi daal dina koy faat ah waaye walam yakul minhu waaye nag moom faat na ko waaye lekku ci fa kulhu yow na nga ko lekk voilà mooy faat na ko mais lekku ci wala kon boobu yow la jàppal voilà ndax léegi nag mel ni affaire bi beneen laaj day am en ah kon xaj bu jàppee dara mu faatu rek mooy kon baax na mu ne ko waawow muy leeral lool mu ne ah fa inna akhdhal kalbi ndax jàppum xet bum xaj bu jàppee daal di matt li nga xamante ne mooy gibier bi ca baat ba mu faatu par exemple ah daal eh, eh, matt li nga xamante ne mooy bëyu àll bi ci baat mu faatu ah, mu taxaw di xaar borom ni ko yónni ne ko bismillah ak ci ta jàngal ko loolu xamal ne fa inna afdal ndax jàppu xaj bi eh, moom zakatu loolu ci boppam mooy ak rendem mooy li nga xam ne mooy tax yàpp woow dagan ci sariya loolu la moom loolu mooy li nga xamante ni mooy ak rendeem xam nga xar animaux domestiques yi ngir ñu ngir ñu ngir ñu dagan lan la mooy dañ koy rendi ci yoonu sharia ni ko sharia digle am rëbb nag soxlawul ñu naan yow dañ koy rendi lu dul ci cas bi mu la wax léegi nii nga ñëw fekk xaj bi nga jàngal te wax ci bismillah mu jàpp ko nga ñëw fekk rëbb ma faatoogul voilà boobu nga koy rendi sinon lépp loo xam ne am rëbb la loolu sànni ko xeej wala yi nga xam ne day jam ah day jam di ba pare deret bi di tuuru loolu doy na ci voilà loolu du doy na ci sëkk léegi nag bu faatoo c'est moom lay wax ne ak ak bu dee li nga xamante ne ab ab ab ab xaj ngay ngay yónni mu lay mu lay mu lay jàppal loolu bu jàppee affaire ba faatu loolu mooy zakatuhu loolu mooy ak rendeem mooy ak li nga xamante ne nii mooy tax mu dagan wa fiihi aydan mu ne nekk na ci hadis boobu ba léegi alhamdulillah ida ramayta ne Seydina Adi yonent way sa sama koy wax ba léegi ne ko ida ramayta bi sax nit bu dee da ngaa sànni li nga xam ne mooy sa xeej nga xam ne moom ngay rëbde faz kurismallah na nga ci tudd tur yàlla voilà gis nga lépp turu yàlla la mooy moom bi mun téyi mooy caabi lépp voilà képp ku bëgg dara dagan foog nga tudd ci turu yàlla laa wax ci am rëbbëg lépp boo ko deful médd tay ko médd nga jox gaay voilà kon nag fa kurismallah wa fiihi mu ne nekk na ba léegi ci xadiis bopp fa in ghaba anka yawman bu dee rek da ngaa yónni xaj yi <laughs> xaj bi bi nga jàngal te daal di ciy wax bismillah ay wa bëbi bismillah mu daal di daw bu bi dem waaye mais nag <laughs> yow man yow ghaba anka yawman bésa ngi gisoo ko waaye mais bu fan la jaar nga wër àll bi tourner affaire yi fi nga jaar gisoo bobi way aw yow may ni wala ñaari fan a ji cherche nga bobi mi nga yónni woon ne ko bismillah bobi daal sawaay riir na ci koñ bi la ci ci àll bi kenn gisu ko laa wax ci ci ci wet yi de léegi nag kon <laughs> mooy mooy wa fii waaye xaaba même bu dee ne lool la yow règle bi changé wul mu ngi noonu que ça soit moom boo jàpp nga fekk ko rayul affaire bi moomu wala mbir mi ray na ko mais lekku ci wala bokkul ak keneen yeneen xaj mooy règle yi jóge day rek léegi nag mu ne al imam Abdul Ghani wa fi riwaya nekk na ci beneen version bu ñëw soloowe hadis bi al yawmayni yeneen ma sa saam ne ñaari fan wa salaasa ak ñetti yi falam tajid fiihi boo ñëwee fekk xaj ba jàppal la yow oh, mooy ah nooy kii de euh, kii lay wax <laughs> saxmu bi manaan xaj bi mooy <laughs> boo ree da sànni fa <laughs> sa sàmm ka <laughs> mooy sa xeej bi nga sànni rek bi nga ko sànnee amaana yow fi nga woon daa xaw a kawe quoi nga gis benn gibier fële benn ñu wayo benn ñu àll rek nga dóor sànni bépp bismillah rek sànni affaire bi dem après nag yow affaire bi réer la xamatoo fan la bi ngay wàcc après nag bon nga réer nga ëlëmu waaw nga taxa yara nga gërëm quoi xamatoo fan la nga jaar fu ne waaye mais man affaire bi fan la woon nga jaar jaar benn fan nga wër wër ba un jour deux jours ba trois jours fanam tajit waaye nag ñi nga ñëwee nag <laughs> nga door koy trouver ci ñetteelu fan bi wala ñaareelu fan bi falam tajit trouver woo ci fii ah. te rëbb ma illaa asara sahmi nga fekk dal na ko quand même bi nga ñëwee ñetti fan seet nga ñetti fan ñaari fan benn fan ñetti fan ba ñetti fan nga ñëw doo rek retrouver xam ah way bi wër rek ba gis ne waaye yow mu ngi nii mais nga ñëw mu ne bu dee fa in lam falam tajit yow bi nga ñëwee trouver woo fiihi te rëbb ma illaa asara sahmika lu dul sa jeexitalu xeej bi nga sànni woon ah boobu da ngay xam ne kon moom moo ko moo ko faat fa kul kon nag lekkal in shitta bu la soobee ah wa in wajadtahu léegi nag bu dee nag dangaa sànni <laughs> da ngaa sànni li nga xam ne mooy sa sahmu bi da sànni sa flèche bi wala sa li nga xam ne mooy sa xeej bi bi nga xam ne moom ngay rëbb fu ñaw fi bismillah rek sànni affaire bi dal ko waaye nag yow bi nga ñëwee ndekete ci moom ci côté ndox la ne woon quoi wala ci ndox la ne woon nga ñëw fekk fa in wajadtahu nga fekk rëbb mi gariqan mu nekk koo xam ne dafa lab mu le ci biir ndox mi bu boobaa mu ne fa laa ta'kulu boobu ko lekk de waaw ndax fa innaka laa tadril ma'u qatalahu aw sahmu euh, euh, euh, mu ne bul lekk de parce que yow fa innaka ndax yow laa tadri xamoo al qatala est ndox mi moo ko faat mooy dafa lab est ndox mee tax ak faatoom mu ngi jóge ci lab gu mu lab ci ndox mi aw sahmu ko wala sa xeej bi nga ko sànni moo ko faat comme que loolu leerul loolu moo tax al bayyina kese ki la të tëral <laughs> al yaqiinu la yuzalu bi shakk li leer daal mooy affaire bi yow fii amoolu fi leer <laughs> waaw parce si ki sa kaan nga dëgg la sa xeeñ bi dam na ko waaye nag da fekk mbir mi mu ngi ci biir ndox mi la léegi yow fan ngay vérifier ne <laughs> asa bosa ko faat wala boobu daal la loolu comme ko xamoo ko nag kon nag mu ngi noon moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon bu lekk de a takkul kon nag ñu yem ni wajataa bii di ñëw insha allah gis nga gudd na sax far nañ kii parce que affaire bi mooy xadiis yi dañoo gudd ta manoo ko di arrêté noonu nag mu ngi noonu wallahu taala alam bii di ñëw ñu daal di àggale ah insha allahu taala ba léegi ci baabu saydi wallahu taala alam wa wa sallama ala nabiyyina muhammadin